baabul xassi calaa salaati taxiyatil masjidi rakacatayn wa karaahatil juluusi qabla an yusalliya rakacatayn fii ayyi waqtin daxal wa sawaa'un sallaa rakacatay taxiyati biniyatin aw salaatin aw salaati fariidatin aw sunnatin raatibatin aw gayrihaa kon al imaamul xaafidu nawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna chapitre bi nga xam ne moo doon deux cent sept doon wax baabu tajuuzu salaatu duha min irtifaa'i shamsi ila zawaliha hadis bi nga xam ne moom kott la ci indi woon muy benn te ñu gisoon ko muy mille cent quarante trois mu ne woon an Zayd ibn Arqama radiyallahu anhu annahu ra'a qawman yusalluuna min ad-duha walillahi alhamdu wal minna hadis boobu lañ mujj woon gis te moo tëjoon suñu tom 49 walillahi alhamdu wal minna tey eh, ñu war ubbi tom bu bees muy tom numéro cinquante eh, dañu tàmbalee chara bi nga xam ne mooy bu bref bi nga xam ne bu gàtt la ci Riyadou Salihine bu al imaam Abu Zakariya Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah ñu tàmbale ko bés biñ tëjoon bee muy euh, li nga xamante ne mooy yawmul jumaa euh, di bésub ajjuma tombe ak li nga xamante ne nii ci at mi ci ci weer wi euh, ñu nekk muy Sha'ban muy Sha'ban le vingt-deux Sha'ban tombe ak le vingt et un février deux mille vingt-cinq yawmul jumaa muy vendredi walillahi alhamdu wal minna euh, di mille quatre cent quarante ci atum jullit di deux mille ci atum yi nga xamante ne mooy grégorien yi di madinati Villeurbanne euh, walillahi alhamdu wal minna al faransawiya voilà léegi kon ñu war ubbi kon buntu bi di wax al imaam tudde ko Euh, muy chapitre deux cent huit mu ne baabul xassi baabu buntu buntu bi alxassi dama ko samp ngir di wane ne ñaaxaate gi ash-shari'u ñaaxaate ala salaati sallallahu alayhi wa sallam ala alhamdulillah ala salaati tahiyyati al-masjid ci julli gi nga xam ne moom la ñuy tudde woo euh, nuyu jàkka ji da xam ne daa am ay tur am na tahiyatul masjid am na beneen tur nañ ko gis ah, insha taala mu ne kon mooy ñaaxe gu nga xam ne moom la sharin di ñaaxeti nuyu jàkk ji waxoon nañ la nan lañ koy defe mu ne rak'atayni ñaari rakk yoo julli waaw waxoon nañ la jàkk kenn du ko nuyoo bonjour la mosquée de Pikine assalaamu alaykum voilà ala mosquée Thiaroye yi man nii <laughs> maa lay nuyu déedéet <laughs> waaw wala ñëw asalaamaaleykum ya masjida rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam asalaamualeyka voilà ya masjid al haram déedéet kenn du nuyoo noonu <laughs> non rak'atay ni ñaari rakk la ñu nuyoo jàkk <laughs> waaw wa karahati te ak sib guñu sib bunt dama koo samp ginnaaw bi ñu bu ma wanee liy ñaaxe ci julli li nga xam ne mooy te nuyu jàkka ji ñaari rakka wa karahati ak sib al di toog qabla an yusalla an yusalliya rak'atayn sib guñu sib nit ki dugg ci jàkke mu ñëw toog sans pour autant mu julli ñaari rakka yooyu di ji fii ay waqtin daxal nag ci waxtu mën a duggoo ci jàkka ji lii imaamu Nawawi nag mazhabam lay wax <laughs> lii moom mu ngi ci mazhabam <laughs> waaw ndax nañ ko gis insha allah ci biir wuute yi entre shafi'iyya yi ak euh, jumhurul ulama voilà man nañ ko waxe doonu <laughs> mooy li gën a siiw ci shafi'iyya yi rahmatullah alayhim kenn ñëw waxtu woo mën a dugge moom danga man ngaa julli tahiyatul masjid yi foo dugge ci jàkka ji moo xam loolu nag liñ ci jublu mooy bien sur waxtu wa nga xam ne dañuy tere ko ci julli comme ba'dal asr par exemple xam nga ne saa salaam dafa tere ñuy naafile ginnaaw asr waaye it naka noonu buñ jullee fajar ba pare waaye ñoom yooyu yëpp dañu ne ma ne Euh, boo duggee ci jàkka ji loolu day teggi tere gi voilà ñoom noonu lañ ko gisee moo tax mu waxit ñi waaye dinañ gis tamit yeneen wax yoo xam ne wute naag wax yi insha allahu taala kon mu ne kon fii ay waqtin kon sigguñu si nit ki dugg ci jàkka toog laata muy julli ñaari rakka fii ay waqtin nag ci waxtu bu man di doon daxala boo xam ne ci lu dugg ci jàkka wa sawaa'un moo xam nag salla waajoojee julli na rakkaatay tahiyya léegi nag bu moo xam nag bu ñëwee nag di julli moo xam dafa yéene ne ah ñaari rakka yi dama koy yéene nuyu jàkk ji bi niyatin moo xam da koo julli ci yéene julli ko yé pour euh, nuyu jàkk ji aw wala boog salaati faridatin wala muy julli farata mooy mu dugg fekk ñuy julli farata loolu kenn du ko ne é sawaay jullil ñaari rakka yi ba pare nuyu jàkk ji door a dugg ci li imam bi topp imam bi déedéet loolu bu jullee loolu doy na aw sunnatin ratiba wala mu dugg xam ne bon fii nii eh, xam na heure bi voilà moom dix la dugg nañ jël eh, lu mel noon comme euh, Sénégal en général quatorze heures dix en tout cas à Dakar voilà si loolu mooy dakaar <laughs> voilà mooy quatorze heures dix moom mu dugg si ci jàkka ji quatorze heures euh, onze mu xam ne fii moom euh, bu fi deful ndànk léegi gaa yi taxawal ndax bi muy agsi rek treize gi dugg kon ay deux minutes a ko dese te bu quinze di jot gaa yi di di kabaar léegi nag mu ne bu boobaa nag mooy mu ne raatiba te julleegul raatibatu zuhri yi daa bëggoon def ñaar ñi nga xam ne ñu jàpp ne ñaar la ku jàpp ñeent jàpp ñeent léegi nag mu jàpp ñaar yooyu mu ne moo xam nag muy raatiba comme raatiba boo mooy sunna boo xam ne te génnoon nañ ci loolu moom kenn dootu ko fi laajteeti moom sab <laughs> yi ñu génnoon laatul bu xaayi moo xam muy julli yoo xamante ne dañ leen a toftaleeg farata yi comme buñ nee zuhur gi ñu joxee sànq tisbaar bu dugg julli ñaari rakka yoo xam ne pour raati bay waale mu yéene waalo ci indi raajun niyya loolu day mën a nekk waaw waaw moo xam da koo yéene même bu ko yéenewul mais raati bay loolu mooy li ñu soxla mooy boo duggee na nga julli ñaari rakka léegi nag loolu dina jotewu que mu yéene ko mu nekkoon julli farata bu mu agsi fekk imaam bi julli mu dugg mooy def na la nga xam ne mooy euh, liñ ko laaj mooy boo duggee na nga julli laata léegi bi mu duggee fekk imam bi di jiite loolu doy na waaye bu ñëwee fekk tamit kani ah man de li ma dese manuma fi eh, eh, tahiyatul masjid après julli raatiba loolu du ma ko man léegi man ni may def mooy damay julli samay raatiba loolu boobu dugalaale na aw ghayriha wala yeneen wu dul julli boo xam ne sunna raatiba la kon imam ñii la tudde bunt bi waaw léegi nag fii <laughs> masala yu rëy la ah, mu indi fi ñaari xadiis kese <laughs> waaw ñaari xadiis kese la indi eh, waaye indiwul benn aaya ci kanamam waaw indiwul laaya ci kanamu bunt bi comme ni nga xam ne noonu la jële woon engagement mais gis nañ ne giñ na koo def ndax yooyu euh, lii yi confirmer la <laughs> la <laughs> li ëpp da doon indi yooyu mais booy seetloo suñu bunt yi ñu mujj moom imaam daanaka giñ naa indi ab aaya ci kanam wallahu taala aalam léegi kon ñu dugg nag ci xadiis yi <coughs> ñu commencé ko xadis bu njëkk bi insha allah wa huwa waliyu tawfiq mu xadis mille cent quarante-quatre min an abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida daxala ahadukum almasjida fala yajlis xatta yusalliya rakaatain muttafaqun alayhi alimam alxafiz mu indi xadis mu njëkk bi annawawiyu mu ne an abi qataadata mu ngi jële ci baayu qataada assalamiyu radiyallahu anhu bokkoon ci waa banu salima bokk sayyidina jaabiri radiyallahu anhu ñoo bokk maam an annahu qaala nee na farisu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ida daxala bu duggee ahadukum kenn ci yéen almasjida jàkka ji fala yajlis ngallawaay bu mu toog hatta ludul yusalliya wujulli rak'atayn ñaari rak'a mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al bukhari waaye nako noon al imaamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhim bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ko solo ñu ne hadis bi rawaahul jamaa waaw bi waaw moom boo demee ci téere yi sunna yi muwatta u malik musnadu imaamu ahmad ah ash-shaykhaani comme ni mu ko waxee nii sahih imaamul buxaari ak sahih muslim waaye eh, sunanul arbaa sunanu al imaam Abu Daawuda at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibnu Maajah rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñépp ko indi al imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ci ñaari bërëb alhamdulillah ci kitaabu salaa kitaabu salaa baabun ida daxala al masjid falyarka falyarka rak'atayn ak baabu tahajjud bil layl baabu ma jaa fi tatawwu'i masna masna kon buñ jëlee bu njëkk bi buntu bu njëkk ida daxala al masjid mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne mu nettali nañu suñu sëriñ da Abdullah ibn Yusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahmatullahi alayhi Abu Muhammad gane génn àddina li nga xamante ne mooy deux cent dix-huit rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana malikun mu ne ki leen xabaare mooy Malik parce que moom nekkul woon ci nii doon jàng xadiis yi comme Yahya ibn Yahya waaw ñoom dañ doon toog di déglu voilà imaamu Malik ñuy déglu ard la doon def mu ne axbarana xabaar nañu di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani gane àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina l'an cent soixante-dix-huit imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi an Amir ibn Abdillah ibn Zubayr mu jële ko ci Amir ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwam al-Qurashi al-Asadi Abu al-Harith ah, ñi ne Abu Abdillah gane génn àddina la cent vingt et un am na nag ñu ne cent vingt cinq am ñu ne cent vingt quatre cent vingt cinq mi nag al imaam al haafid ibn Hajar nee na loolu moo gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi mu jële ci Amr ibn Surayq no Amr ibn Sulaym az-Zuraqi di Amr ibn Sulaym ibn Amr ibn Khalda ibn Makhlad ibn Amir ibn Zurayq al-Ansari az-Zuraqi al-Madani rahimahullahu taala génn àddina la cent quatre moom mii nag am nañu naan euh, gis na yonent bi alayhi salatu wassalam loolu wax la boo xamante ne nii bu ñuy nettali la ne lahu ru'ya hmm? eh, mu ngi noonee loolu euh, euh, loolu am nañu koy wax rahmatullah alayhi eh, an abi qatada as-salami mu jële ci abu qatada as-salami da abu qatada al-ansari muy al-Harith ibn Rib'i ñi ne an-Nu'man ibn Rib'i ñi ne Amr ibn Rib'i waaye li gën a siiw mooy al-Harith ibn Rib'i ibn Balduma radiyallahu ta'ala anhu as-Salami Abu Qatada farisu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moom nag dañoo wute ci kañ la faatu am nañu ne Seydina Ali moo ko jullee hmm? eh, eh, Kufa waaye loolu dëgërul loolu lay sabi dëgër lii dëgër mooy ne moom mu ngi génn àddina dund na ba année cinquante yi voilà mooy jamonoy euh, xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma ci la génn àddina l'an cinquante-quatre loolu mooy li nga xam ne te Medina génn àddina alors que bu dee ca wax bale mooy Kufa la génn àddina sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda daal di koy jiite moom ni nag moom moo ko jullee ko moom day loolu dëgërul cinquante-quatre la génn àddina moo doon farisu rasulillah sallallahu alayhi wa nekk koo xam ne ku jàmbaar la woon fekke na yonent bi alayhi salaam li nga xamante ne nii mooy xareem yëpp nekkoon koo xam ne nag ku taqoo woon ak Seydina Ali ibn Abi Talib la radiyallahu ta'ala anil jami' kon an Abi masha Allah Medina foog naa waxoon naa leen ko fi ñëw fa daloon nga xam ne côté kii Euh, awaali Medina yi ci côté Baqiya ci kaw noonu euh, rue bi nga xam ne moom moom ñun fi ñu ne bi ñu ginoon a jege Shari Abi Ali Abi Talib la la tuddoon di ko prolongé Shari Abi Qatada ah <laughs> c'est bien fait ça <laughs> radiyallahu ta'ala anhuma non Medina daa neex quoi <laughs> non léeg-léeg da dox sax romb benn bedd moo xamante ni nii nga gis ñu bind ab saxaaba. charion diw boo xam ne moom saa boo yaa ngi koy dóor a dégg man da am na ko ci koo xam maa ngi ko doon dóor a dégg moom <laughs> waaw ma taxaw di xool après nag boo yoree sa téléphone nga dugal ah waa saxaaba bii moom voilà ñu ne la mooy diw mooy diw nga xam nga gën xam ne yow xamagoo tous voilà gën dëkk retour de dëkku redécouvrir sa ignorance ñaa ngi lay xam nga dara yow xam nga sa bopp mooy xamoo tous li nga xam moom du dara. voilà yow yow li nga xam lu néew a néew la voilà par rapport ak géej gi nga xamante ne mooy xam-xam <laughs> waqul liman yadda'i alhamdulillah ba woote wuñ ko <laughs> bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya looloy dëgg waxal kii woote naan moom moom moom daa ndar képp xam-xam moom waaw yi moom moom mooy borom xam-xam bu mag ne ko xéebam na la waaw nga ne ko yow arafta shay'an xam nga li nga xam lu mu tudd yow lu ñu mën a Euh, teg baaraam bu xam mooy lan la mooy yow mbir nga xam waaw li fàddu ci yow nag mooy as yow benn mbir yow li nga xam as mbir la la tudd alors que li fàddu ci yow ay mbir la yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri voilà mu ngi noon al Abu Qatada al Harith ibn Rib'i ah, ah, al al ansaari salami anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa daxala ahadukumul masjida falyarka' rak'atayni an yajlis nii al imaamu al buxaari indi kaanta al imaamu muslim al imaamu muslim non seulement dinañu indil hadis bi mais dinañu indil lu taxoon yeneen tamit saa wax ko abu lan moo taxoon yeneen saa saa wax hadis bi waaw imaamu muslim moom mu ngi ko indi ñaari moo tax ñaari version la ci li même hadis ci hadis 714 mu ngi indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i s-salaa baabu istihbaabi tahiyyatil masjidi bi rak'atayn loolu nag ñoom imaamu Nawawi ñoo ko bind imaamu Nawawi imaam ba Muslim yàgg nañ lay wax duñu deñ di la wax ne bindul baabu dara kitaab kese lay binde suraax yi ñooy xool ne ah, lii de hadis yi mbooloo hadis yi wala hadis bi fi mu Euh, lëkkalool te lim gën a approprié ñu tudde ko ko mooy lii ñu tudde ko waaye imaam Muslim moom tuddewul istihbaabu tahiyyatil masjid bi rak'atayn lool moom defu ko ci téere kon rahmatullah alayhi mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qanab moom mii tuutee des mu nekk sëriñ waa kutubu sitta al imaam ibn Maaja rahmatullah alayhi moom moo jëlawul ci moom <laughs> Allahu akbar waaw mooy neuf yooyu nga xam ne moom lañ la tuddaloon nga xam ne ñooy sëriñ waa kutubu sitta moom mi tuuti tuuti tuuti tuuti mu daal di ciy bokk waaw waaye nag sauf que euh, al imaamu ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi alayhi euh, moom daal di wul jële ci moom loolu mooy euh, <laughs> affaire bi al imaamu mooy mooy Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al Qa'nabi al Haarisi wa Abu Abdirrahmaan al Madani mooy ku màgg ki rek nga xam ne bañ ne imaamu Malik ah Abdallah mu ngi ñëw de mu ngi jóge waaw waaye yu muñ ne ko mu ngi jóge rek mu ne aywa jóg leen <laughs> jóg leen ila xayri ahlil ard waaw nañ jóg leen ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu qumu bina ila xayri ahlil ard jóg leen ànd ñun ñu teeru ki nga xam ne mooy ki gën ci waa suuf jamono yi <laughs> ñuy wax te taalibeem la <laughs> moom imaamu Maalik imaamu daaril hijra ma rahmatullah alayhima mu wa Qutaybatu ibn Sa'id waaw ci ñaari sëriñ ñoo xam ne ñoom ñoo ñu ay ay ponkalaane lañu waaw <laughs> ma ne ñii ponkalaane lañu laa wax hmm? voilà Allah Allah muy wa Qutayba ibn Sa'id di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi wal-Baghlani rahimahullah eh, eh, ata ata ata ata maanaam Abdallah ibn Maslama ma ne la waaw moom mu ngi génn àddina la deux cent vingt loolu dañ ko fàtte woon kanda Qutayba ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlani al-Balkhi moom mu ngi génn àddina la cent quarante-huit am dañu ba pare génn àddina la deux cent quarante moom gis nga dafa guddoon fan walil masha allah borom bi barkeel na li nga xam ne mooy ak dundam ah, yoon na borom bi barkeel suñu dund ah, ñoom ñaar nii ah. léegi eh, eh, léegi ñoom ñu ne qaala haddathana Malik wa imaamu Malik hadith yi ci ñoom moom la jaar mu ne nettal nañu ki nga xam ne mooy Malik gis nañ ko sànq muy imaamu daaril hijra mu ne xaar léegi taxaw leen ma ñëw wa haddathana beneen càllala te nettali nañu Yahya ibn Yahya kii moom jàng da doon jàng hadith yi ci kanam Imam Malik eh? mu ne te nettali nañu Yahya ibn Yahya muy eh, ibn Bakr ibn Abdurrahman eh? Abu Zakariya di Rayhanatu Naysabur al-Khurasani ñi min Qarila ñi ne Hanzalila mawlahum at-Tamimi Rayhanatu Naysabur génn àddina la deux rahmatullah alayhi mu ne qara'tu ala Malik jàng naa ci imaamu Malik imaamu daaril hijra an Amir ibn Abdillah ibn Zubayr gis nañ ko sànq an Amr ibn Sulaym az-Zurafi gis nañ ko sànq an Abi Qatada gis nañ ko sànq radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idha dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'atayn qabla an yajlis nii la ko al imaamu indi léegi rek imaamu Muslim mu teg ci beneen riwaay boo xam ne mooy wane lu tax ci ban condition la Yonent bi alayhi salaam waxe woon lii mu mu tekki mooy xadis mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina la 159 génn àddina la 235 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana nettali nañu Husayn ibn Ali mu ne kii nettali mooy Husayn ibn Ali gal dañuy wax Husayn wa al-Husayn al-Husayn ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawlahu Abu Abdillah ah, al-Kufi al-Muqri'u rahimahullah génn àddina la 203 rahmatullahi alayhi an Zaa'ida mu jële ci Zaa'ida ibn Qudaama as-Saqafi Abu Salt al-Kuufi génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii Amr ibn Yahya al-Ansaari mu ne kii nekk Amr ibn Yahya ah, mooy al-Maazini Amr ibn Yahya ibn Umaara ibn Abi Hasan Tamiim al-Ansaari an-Najjaari mbokk Abdullah ibn Zayd la al-Mazini eh, doomu ki nga xam ne mooy doomu Nusaybatu bint Ka'b radiyallahu ta'ala anil jami' muy Amr ibn Yahya siiw na al-Mazini génn àddina la 130 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani Muhammad ibn Yahya ibn Habban ibn Habban mooy seen càllale bu gudd la mu ne nettali <laughs> ki nga xamante ne man dong Muhammad ibn Yahya ibn Habban ibn Munqidh ibn Amr ibn Malik ibn Khansa ibn Mabdhul ibn Amr ibn Ghanm ibn Mazin ibn an-Najjar seen famille bi la rek al-Ansari an-Najjari al-Mazini gane àddina 47 génn àddina 121 rahmatullahi alayhi an Amr ibn Sulaym ibn Khald al-Ansari gis nga Amr ngi dóoru ñëw moom gis nañ ko sànq ah, ah, ci eh, càllale bële nga xam ne moom lañ ne ñenn ñi ne gis nañ leen saa salaam bu dee loolu sahaaba la radiyallahu anhu an abi qatada taw gis nañ ko san sahibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi sa àndandoo yonente bi alayhi salaam annahu qaal mu ne diggu mu ne daxaltul masjida sayna abu qatada ne ma dugg ci jàkke ji bu ne jàkke ji nag mooy al bi lil ahd mooy jàkkaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee moo ma duggee <clears throat> wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi fekk leen saa sallam to bayna zahraanayi naas nit ñi ci biir xaala man nag ma ñëw bi ma ñëwee ah fa jalastu ma ñëwit toog comme nga gis naa ne saa sallam toog ci biir nit ñi toog ci wet nen toog ak moom a ah, man ma ñëw toog fa qaala rasulullah saa sallam yoneen saa sallam nag ne ma <coughs> ma manaaka an tarka rak'atayn qabla an tajlis ne ma lan moo la tere yow Abu Qatada <laughs> nga julli ñaari rakka nga rukoo ñaari rakka julli ñaari rakka yaata ngay toog qaala nee na ma ne ko ah fa qultu ma ne ko ya rasulallah ra'aytuka jalisa war naa su julus ma ne ah dawal yàlla de sallallahu man de dama laa gis nga toog te nit ñi ñu ngi toog ànd ak yow ah qaala nag yoneen saa fa ida daxala ahadukum wax nag lu général fa ida daxala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yarkaa rak'atayn bu kenn ci yéen duggatee jàkka bu mu ngalawaay bu mu toog loolu mu rukkoo ñaari rukkoo mooy waxoon naa la loolu nag bu fi ak yu sabbihoog yooyu bul jàpp ne na ngay ñëw sabbal subhanallah subhanallah après dem sa yoon rukoo nga rukoo ñaari rukoo dem sa yoon déedéet mooy julli ji la la yoon <laughs> mooy dañoo woote lenn ci julli ñu wooga ko julli ji yëpp ndax am solo gu mu am solo ci julli te nekk ci ruknu loo xam ne moom manu la deñ ci julli bu ci deñee mooy sawaay sa julli moom fel la nga ko waaw kon loolu lu ama am solo la léegi nag euh, mu am lu ama am solo fii hmm? loo xamante ne ginnaaw lii kon mooy lan lan moom mooy lëkkaale bi bunt bi ne lëkkaale bi leer na yeneen saa moo digle waaw ne bu kenn duggatee ci jàkka bu mu toog lu dul mu ràkk ñaari ràkk loolu mooy war a imaam ne baabul xasi bunt bi day wax ci soññaate ala ñaax ala salaatil Abdullah tahiyatul masjid julli julli ja xam ne moom lañ naan nuyu jàkka ji voilà loolu euh, mooy loolu euh, daa nekk loo xamante ne nii euh, lii day wane ne dañ koo ñaax dañ cee ñaaxaate waaw bokk na nag ci yeneen tur yi mu am mooy xaq waxoon nañ leen lañ ci ñëw al imaam Nabi Shayba dafa solo ci beneen wàll ba léegi ci am imaam Abu Qatada bi nee na yonent bi salaam dane utul masajida haqqaha dana jox leen jàkkay seen aq qiila ñu ne ko waaw wa ma haqquha yo leen saa sallan mooy aqab qaala rak'atayni qabla an tajlis mu ne ñaari rakka laata ngay toog loolu mooy li nga xamante ne comme ni ko imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah tudde ci al-fath kon nag li ñu noonu lu ama am solo la hmm? léegi nag ginnaaw kon gis nañ kon yoneen saa sallam dafa digle képp koo xam dafa dugg ci jàkk nga daal di eh, eh, rukon ñaari rukon bala ngaa toog léegi nag mu des waa léegi digle boobu moom farata la ndax kat affaire bi loolu la ah. <laughs> mooy parce que al amru lil wujub ah loolu digg la waaye léegi est loolu farata hmm? mooy man bu ma duggee ci jàkka wala yow wala ku mu man di doon est ce bala ñoo toog ñu daal di rukon ñaari rukon loolu farata parce que quand même Euh, euh, euh, yonent bari saab lii mu wax nii dafa dafa dafa dafa digle loolu dañ naan la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hmm? ñoom dafa nekk loo xamante ne ni d'accord nañu mais am na wuute buñ ciy woo jamaahiruhum voilà pour être plus fin pour être plus fin ci mbir mi mooy li ëpp ci ñoom fuuf dañu ne li nga xamante ne nii mooy nit ki bu dee ne mooy lii nii du farat waaw ku mel ni as-San'aani ak ñoom al imaam kii nu mu tudd euh, euh, ash-Shawkaani fexe nañ naan mbir mi moom farata la waaw waaye loolu dëgërul ah. <laughs> loolu dëgërul le fait ñoom ñu ne euh, nit ki. parce que ñoom dañ ne yonent saa salaam dafa digle ida daxala ahadukum fal fala yajlis bu mu toog lu dul mu nekk koo xamante ne ni day euh, euh, euh, nekk koo xamante ne day rakk ñaari rakk loolu waa jumhuur ulamaa ne loolu loolu moom nekkul nekkul kii quoi nekkul li nga xamante ne ni farata la ñu ne noo xaaral baal ñu àggale ñun suñuy dal yi lokat ñun ñi nga xam ne dañu ne mbir mi farata la hein parce que loolu am nañu koy nettali ci zahiri yi mais zahiri yi du loolu parce que imam na xam Hazm ci boppam moo leen gën a xam ñoom imam nu Battal rahimahullah euh, nettali nañ affaire boobu ne ñoom euh, zahiri yi loolu la jox waaye nag euh, liy dëgg mooy loolu du waxu zahiri yi wala boog nit ñi ne ah xanaa kon seen sëriñ bu mag ba Ali moo ko xoon que loolu imam Ibn Hazm moo leen gina xam mazhabu boppam quand même <laughs> al imam Abu Muhammad Ibn Hazm euh, wax na lu wuteeg li imam Ibn Battal ak ñoom al imam al Qadi Iyad rahmatullahi alayhim ñi nga xam ne dañoo ne euh, ñenn ñi daa am ñoo xamante ne dañoo dem ne mbir mi farata la waaw mooy ñaari rakka yi farata la kën a digle giñ ci digal fii ñii farata la lool lu ñuy lu ñuy askane zahiri yi la waaw imam Ibn moom daa wax lu clair ne loolu du du farata dara voilà léegi nag ñi nga xam ne kon ñoom euh, ñi wax wax yi kon à vrai dire mooy imam as-San'ani ak ash-Shawkani ñoom ñoo dëgëral lool ci ñu mujj ñi